أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ñoom si suñu juróom-ñaareelu bind bi ci laxdar yi tey ñuy commencé ci borom téere bi xaaj bi nga xamante ne ci lay waxee li xaram ci mukallaf xamante ne na ci mu kàllaf mu def ko yooyu bu bokk na ci mu borom téere bi muy commencé si ñetti mbir yoo xamante ni bokk na ci gàkki làmmiñ comme ni ñu ko tuddee woon ci commencement comme ni ma waxee woon daa war nga wattu làmmiñ comme noonu la ko waxee woon moo tax bi yoon bi muy lim yu xaraam mu njëkkee waat si yoo xamante ni dafa xaram ci làmmiñ xamante ni ndax la lépp la danger bi nekk ci làmmiñ moom moo ko waral moo tax mun wa yaxrum dina xaraam alayhi ci mukallaf bu fen fen daa xaram ci mukallaf fen moom mooy nga xam nga xamle lu wuuteeg lu wuuteeg li am loo xamante ni amul nga wax lu amul loolu mooy fen fen ndax fen tamit bokk na ci li tax borom téere bi jiital ko fii daa bokk ci li gën a bon li gën bon ci nit ki moo moo tax ñu sens la mu ngi naan am na ñeent yoo xamante ni kum nekk kum nekk ci yow rek kooku naafeq bu bu sell nga bokk bokk na ci yooyu mu ni ba keroog mu ni bokk na ci yooyu moom ko xamante ni bu ñu ko wóoloo mu fen su bu ñu ko wóoloo mu war su waxtaanee fen boo ko kolonteeg moom mu daal mu daal lay war boo bu bu xuloo weeg yow daal def kàccoo te mooy mu siiwal say secret dafa moo tax fenn nag moom borom xam-xam yëpp d'accord ci ne moom dafa dafa xaraam dégg ne ñaareel bi moom mooy alxiibatu jëw lan mooy jëw jëw bu ñu ko waxee moom mooy nga wax ci nit koo xamante ni nekku fi nga wax ci moom loo xamante ni daf koy bañ bu ko déggoon daf koy naqar naqari loolu mooy jëw moo xam loolu ci ci jëmmam la wala ci alalam la wala ci lu aju ci moom lu mu mënti doon dëgg en tout cas li nga wax ci moom moom bu ko déggoon daf koy naqari rek loolu jëw la moo xam da nga def ci gaar ci ci gaaru waare wala da ko def ci lu leer nañ wala da nga ko junj wala noo ko mën defee moo tax daal kon jëw nañ ko bàyyi loolu ngay wax ci moom nag su fekkee loolu lu am la ci moom moo tuddee jëw su fekkee amul ci moom sos lañ ko tuddee bu mu ci mënti ñaar yooyu rek bu mu ci mënti doon rek loolu tamit baaxul dégg nga loolu moo tax jëw bon bi euh, bon bi jëw bon moom moom moo tax yu sansalam tere na tere na jëw ci côté yu yu bëree bëree bëri moo tax yu sansalam daan ko moo tax benn pensé am na xadis bi ñoo naan alxibatu ashaddu min azina jëw moo gën a tar yàlla mu ngi wax ci alxuraan ni wala yaxtab baadukum baada a yuxibu fa karihtumu yàlla mu ngi wax ci alxuraan naan wala mu bu jëw baadukum lenn si yéen baadal ñenn ñi mu ne sax a yuxibu dafa bëgg kenn ci mu muy lekk yàpp mbokkam dafa dafa dee te jox la sa yàpp mbokk nga koy nga koy lekk te fekk dafa ne est-ce kenn ci yéen bëgg na ko loolu kat fekk riixtu mu na ngeen ko bañ comme ni nga bañee lekk yàpp nit ko am te dafa medd nga mende noonu nga war a bañee jëw moo tax jëw moom loolu luñ ci mën nañ ko nañ ko wattandiku bu baax a baax a baax ñetteel bi moom mooy an na nimatu moom mooy rambaaj rambaaj moom mooy nga ñëw ci nit naan ko diwkat nee na ci yow wax na ci yow nàngam xamante ni nga ñëw nettali ko lu keneen wax ci moom xamante ni loolu nga xamante loolu mën naa yóbbee am mbañeen seen diggante ñaan ak soxorante yëpp mën naa duggoon ci diggante kañ jële wax ci ak kañ ko nettali loolu moo tax kon jëw loolu ci mën ci wattandiku rambaaj loolu mën ci wattandiku baaxul nax de nax ndax ndax loolu li muy yàq moo bëri fuuf fuuf loolu moo tax yenn sens la muy wax ni ñi nga ñoom la yàlla gën a bañ ci mooy ñi nga xamante ni dañuy rambaaj xamante ni dañuy tàqale diggante ay mbokk beneen riwaaya daan ni dañuy ñi nga xamante ni dañuy tàqale diggante soppe yi yéen saa salaam waxaan na ci beneen xadis daan ni kuy kuy rambaaj du dugg du moo tax kon rambaaj bokk na ci mbir yi nga xamante ni nit ki daf ko war a wattandiku bu baax a baax a baax lu mu mënti wattandiku ko rek na ko def moom mooy ñett yooyu fenn jëw rambaaj ñëwee ci beneen bi bokk na ci mu wax ba léegi tamit dafa xaraam moom borom téere bi moom mooy rëy rëykat bokk na ci xaraam ci mukallaf daf ko war a watandiku moom rëy moom mooy nit ki màggal boppam istiazaamu nafs moom mooy nit ki réer boppam yëkkatig boppam daal ba nga xamante ni moom jàpp na ni keneen ku mu gis rek moo ko gën mel koom googu mooy rëy loolu laa nekk dafa wattandiku mu ngi wax ci fane naan faxruha bil aba moom mooy bokk na bokk na ci ci ci ci ñu doon wane ni kat ci ci wane ah, ci ci rëy rëy la ci war a rëy la bokk moom mooy ndam ci ay bàyyi mel noonu yooyu yëpp day war rëy moo tax rëy moom lu ko nit ko mën a ko rek moo gën mu bokk na ci ba léegi al ujub ujub moom mooy moom mooy naw naw jëf moom mooy nit ki nga am loo jëf bi nga jëf li nga jëf pare nga ci yëm si bopp nga jàppee ko lu nga def dara jàppee ko lu rëy loolu tamit bokk na ci bo bokk na bokk na ci ci ci ujub mooy naw jëf loo def rek nga réer ko ndax loolu day yàq jëf nekk boo defee lu baax pare daa koy réer da yóbbu ci loo xamante ni da lay yóbbu nga jàppee sa bopp foo àggale sa bopp ak goo fa moo tax noo jëf tamit kenn du ko def moo loo def ak loo ko jàppee mu nekk lu rëy xamoo nu mu toll ci yàlla arriya moom mooy nga def benn jaamu yàlla ba pare waaye jaamu yàlla boobu nit ñi nit ñi nga ci jublu yow danga koy def pour nit ñi xam ni yow kat da ngay def lii wala li ngay def nit ñi ñoo ñoo ñoom ñoo tax nga koy def kooku tamit baaxul ndax nit ki lépp looy mënti def lu mu mënti doon na yàlla rek tax nga def ko ngir yàlla ngir yàlla tax soo boobaa jëf jooju moom di ci mën a am fayub yàlla waaye li nga def li nga def pour nit ñi nit ñi dong la nit ñi dong nga ci am mu da mu daal di jeex moo tax kon képp koo xam te ne daan ngistal kon lii saafara ngistal moom mooy tuub rek comme ni ko yenn boroom xam-xam yi waxee kuy tuub daal kuy kuy kuy kuy kuy kuy euh, euh, ngistal na ko foxee bàyyi ànd ak ànd ak tuub beneen moom mooy sumaa ah, déggital déggital moom mooy loolu dangaa def benn mbir ba nga koy def yàlla tax xëy na nga def ko waaye waaye ba nga koy def kenn fekku la kenn gisu la waaye yaa ñëwaat ci ci ni ñi di ko nettali kooku mooy suma ko ak bëree bee da nga koy def pour nit ñi gis la waaye bëri ba nga koy def kenn gisu la waaye yow yaa ñu war nettali nit ñi pour ñu dégg ko xam ne yow da nga koy def moo tax tamit ba léegi moo tax tamit ba euh, ba léegi euh, déggatal tamit ba léegi nit ki daf koo war a wattandiku da def pour kenn gisul jàpp ni kenn gisul nga def daal ci yow mu nekk mu des sa diggante ak sa borom nga xam ko mu jeex lu ci nag da ngaa ñëw pour wax ko pour nit ñu tamit mën cee roy. di ko def ñoom tamit ba léegi mbaam wala xasadu mooy iñaan lan mooy iñaan iñaan moom mooy nit ki kat muy muy muy yéene nga gis benn benn doomu aadama mu am dara noonu la kat yow dangay ngay yéene xéewal boobu noonu mu daal di dañ ci kooku noonu moo xam day moo xam day ñëw ci yow moo xam yow da nga ci am wala doo ko am an ala kulli xaal daal na loolu dañ ci moom kii kii am na portable am nga yéene ko portable bi yàlla na yàqu ci moom. même bu dul sax yow da nga am potable wala dara xaalis bi am nga yéen ko yàlla na ko ñàkk loolu mooy iñaan iñaan moom am sax li ki moom ba ko am na ñàkk rek kooku mooy baaxul iñaan baaxul dafa bokk ci loo xamante ni moo tax maa ngi wattandiku iñaan ndax iñaan day lekk ay yiw comme ni safara di lekkee mat safara di lekkee mat noonu la iñaan di lekkee ay yiw moo tax nit ki tamit dafa war a wattandiku lu mu mën si iñaan mu daal koy wattandiku moo tax iñaan baaxul buxdu muy mbañeel mu mooy tamit nit ki mu ko def tam day xaraam ci mu kallaf muy muy bañ ab jullit mbañeel baaxul mbañ mbañ mooy mooy safaanu bëgg rek mbañeel tamit baaxul nit ki waroo waroo di bañ nit waroo di bañ di bañ nit tamit loolu tamit baaxul ndax booy bañ comme ni ko waxee woon ci ci ci kalam booy bañ nay tax ngir yàlla tax ngay bañ booy bëgg tamit nay yàlla tax ngay bëgg waaye bañ kii rek kii ngir kii daf ma soof wala kii daa soof yu mel noonu loolu moo tax ngay bañ nit ki loolu jaaduwul ci doomu aadama mu mu di ko def moo tax moo tax yii ni juróom euh, juróom benn yi boroom téere bi limal la ba léegi tamit bokk na ci yi nga xamante ni mukallaf bi daf ko war a wattandiku lu mu mën moo tax mu ne wal kibiru moo tax mu àllif daanin wal kibiru ak rëy wal ajub ak naw jëf wal riyaa ak ngistal wal sumaatu ak déggital wal xasadu ak iñaan wal buxdu ak mbañeel wa yaxrumu dina xaraam alayhi ci mukallaf alkadibu fen wal xiibatu ak jëw wal namimatu ak rambaaj wal kibru wal kibru ak rëy wal ujub ak naw jëf wal riyaaw ak ngistal wal sumaatu ak déggital wal xasadu ak iñaan wal buxdu ak mbañeel kon yi xaram amagum nañu ci fukk ak benn ci yi téere bi lim mu jàpp ci loolu incha rabbi ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.